أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم nazzala alayka alkitaaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala attawraata wal injiil وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام inna allaha laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yashaa laa ilaaha illaa huwa al-'aziizul hakiim والذي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد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 ci suñu jotaay bi weesu yëg si war nañ ci ci baabun hal ala man lam yashhadul baabun al jumu'atu baabul jumu'atu fi qura wal mudun bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ajjuma julli ajjuma ci dëkk yu ndaw yi ak dëkk yu mag yi gisoon nañu ci atte yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am atte ci masala yooyu gisoon nañ ci xadis si nga xamante ne moom mooy bu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy leeral ne julli gi nga xamante ne moom la ñu njëkk a julli ajjuma ginnaaw juma yonent bi sallallahu alayhi wa ci jàkkee Abdul Qays boo xamante ne ci Juwaasa la nekk te bokkoon ci Bahar al-Bahrayn ah, maanaam loolu kon mu nekk loo xamante ne ah, muy tegtale ni kon juma yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ñu njëkk julli ajjuma ginnaaw ba gisoon nañ ne sayyidina Sa'd ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, ñoom moom ñu ngi moo dajale woon euh, ñuy julli aj maanaam ñuy daje bisub ajjuma te it ki leen doon jiite julli maanaam ñu leen doon ñu doon julli ñu doon daje di julli ci Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalaam waaye boobu julli ajjuma wàccagut woon ci ginnaaw ga ci biir Madina ci la aaya boobu wàcce woon yaa ayyuhal ladina amanu iza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fasaw ila zikrillah borom xam-xam yi rahmatullah mu wuute nañ ci loolu tamit gisoon nañ ko ci bi ñuy tàmbali jota ganam eh, kitaabul jumu'a ah, léegi eh, kon bi nga xamante ne eh, moom mooy li aju ci wàllu julli gi nga xamante ne moom moy ci julli ajjuma kon hadis bii day tegtale ne ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lañ ko njëkk a taxawale beneen mbir bi nga xamante ne moom lay tegtale kon moom mooy feneen fa nga xam ne foofu lañ ko def ginnaaw loola moom mooy fa ca Bahrayn te ci Juwaasa dëkk bu ñuy wax Juwaasa mu nekk dëkk boo xam ne lu bu ëpp ci borom xam-xam ne rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne dëkk bu ndaw la donte am na ci xar borom xam ñu na dëkk bu mag la ci loolu lu su xar fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim di sukkandiku wooyu ci hadith bi bokk na tamit euh, ci li nga xamante ne euh, moom lay tegtale moom mooy ne kon ci dëkk benn julli lañ fay julli euh, su fekkente ne benn juma dana leen mën a matale ñoom ñëpp waaye su fekkente ne benn juma du leen matale comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci shurutu sihha maanaam moom mooy bu fekkente ne benn juma moom mënul du leen euh, dana leen matale kon munuñoo julli ñaari julli julli juma ci benn dëkk loolu moom mooy li nga xamante ne tamit hadith bi daf koy teg tegtale ngir ne Medina ak ni mu yaatoo maanaam euh, foofu rek juma yeneen bi sallallahu alayhi wa rek lañ ko doon jullee ci ajjuma bi gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne li li ko indi moom mooy eh, lii eh, eh, Ruzayq ibn Hukaym rahimahullahu ki nga xam ne moom mooy al imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala te al imaam Yunus ibn Yazid al-Ayli fekke ko rahimahullah maanaam mu laaj ko ko fekk da koo bindoon ab a bataaxal di ko ci laaj ndax moom dana mën a dajale eh, di eh, julli eh, ma te fekk boobu moom moo nekkoon ay la maanaam moo fa nekkoon kilifa ga boobu la ko imam az-Zuhri rahimahullahu taala tontu ni li mu dégg ci sayyid ci al imam Salim muy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhum mu déggee ko ci baayam radiyallahu anhu mu ne dégg na yenente yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ne yéen ñëpp kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp képp kenn ci yéen ab sàmm la te képp kenn ci yéen danañu ko laaj ci li nga xamante ne moom la doon sàmm te loolu euh, mu daal di ci njëkk a joxe imaam maanaam ki nga xam ne moom mooy imaam bi nga xam ne mooy imaamu nit ñi maanaam liñ ci jublu moom mooy njiit bi waaye jubluwuñ ci imaam imaamu jàkka ji donte imaamu jàkka ji tamit moom itam sàmm la ci li nga xamante ne moom lañ ko toppatooloo ci jàkka ji ak ni muy doxe ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy wër-wërloo amma imaam bi nga xamante ne moom lañ doon wax ci suñu hadith bi moom mooy moom la yeneen bi di wax. sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne moom mooy njiitu nit ñi moo xam président lañ koy mën a tuddee wala boog moom mooy eh, wala boog moom mooy buur bi wala boog maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy taxawee Euh, mboolem li nga xamante ne daal moom mooy kilifteef ci dëkk bi wala ci réew ma nga xamante ne moom la ne ak tamit gox bi nga xamante ne moom la ne kon bu boobaa ñoom ñëpp ay imam lañ te képp kenn ci ñoom mu ne al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi maanaam imam boobu nekk na koo xam ne ku sàmm la te danañ ko laaj li nga xamante ne moom la doon sàmm maanaam naaw ba nag ci la joxee ay exemple yu bari waaye li nga xamante ne moom mooy qaa'ida bu mag bi nga xamante ne moom moo tënk xadis boobu mooy kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn ci yéen sàmm la te kenn ci yéen def na ko laaj ci li nga xamante ne moom la doon sàmmeen loolu kon mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu laata ñu euh, moo tax ñu fàttali ko noonu insha allahu taala kon hadith boobu tamit day tegtale comme niñ ko gisee mais kon juma dañ koy mën a julli ci dëkk yi moo xam dëkk yu ndaw la wala boog dëkk yu mag la comme li nga xam ne noonu la nekk mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah donte fuqaha o hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom nee nañ ay la du woon dëkk bu ndaw dëkk bu mag la woon ala kulli xaalin amul dalil boo xamante ne day dëgëral ne maanaam eh, loo xam ne ci lu leer a leer boo xam ne def ko mën a sikki sàkka ci ne dëkk moom bu fekkul te ne dëkk nekkul dëkk bu mag rek kenn du ko mën a jullee comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ne mazhabu xanaa xanaa bi lay rahmatullah alayhim mooy ne amul sax charte yeneen charte buñ ko teg lu dul ne nit ñi ne ñu mën a dajaloo ñu nekk mbooloo waaye xatta comme niñ ko gisee ñu mazhabu xanafi itam rahmatullah am li mu wax maanaam ne mbooloo moomu amul benn charte buñ ci teg ci wàllu maanaam lu dul mbooloo li l'islam di mën a wax mbooloo ngir li nga xamante ne moom mooy matale kaddu borom bi subhaanahu wa ta'ala bimu ne yaa ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasaw maanaam mu nekk mu ne fasaw ila dhikrillah maanaam mu nekk loo xamante ne dafa woo mbooloo mi te l'islam li ñu xamee ci mbooloo moom mooy bu benn nit jàllee kese tegu ak wala boog ci bu fekkente ne ci ajjuma imam bi bu toogee maanaam mën a wax ñeneen ñaar ñoo xamante ne ñooñu mënef na leen a tuddee mbooloo loolu moom mooy mbooloo amma li nga xamante ne moom la luga diwax wax mbooloo faw mu nekk ñett waaye bu dee ci sharia ñoom ñaar dana ci doy loolu moom moo tax imam bi bu taxawee ak keneen rek di mën a julli julli mbooloo wallahu ta'ala a'lam kon ñu ñëw yi insha allah sallallahu alayhi wasallam donc euh, au niveau du résumé, là, quand on, euh, ana, les ana, ana mmh. quand ils ont dit que eux, quatre farabas isolés, mmh. et mhm. dedans il y a soudiote, ma question c'est, est-ce que un soudiote ou les deux soudiotes Oui, oui, non, les deux soudiotes. Les deux soudiotes. Du mhm. euh, Parce que... j'ai essayé de remettre tout chacun leur paratage, on voit pourquoi les malékites par exemple se relever du Parce que tu exactement. parce que tout simplement ñoom dañoo jàpp ne toog bi bu ñu waxee toog toog boobu ci la bokk ci yi nga xamante ne dañ ko war a toog voilà loolu moom moo tax et voilà parce que nit ki mënta sujoud ñaari sujoud lu dul mu toogaale te lépp loo xamante ne du mën a mat lu dul maanaam ci ponk bi du mën a nekk maanaam mënta nekk lu dul loola boobaa dañu daal di xam ne loolu ci mbir mi ci boppam lañ koy moo tax ñoom loolu bokkul boole wuñ ko dañ ne ko boole ci lawaazim yi maanaam yi nga xamante ne dafay takkoo ak jëmmi farata ji ci boppam wallahu taala alam mon euh, dans la même sur euh, les sur la salatu ala nabi. on a dit que ça c'était farata pour les. Chafi'i. Chafi'i. Mhm. Euh, mais du coup est-ce que ça c'est ce qu'il y a de plus recevable? parce que j'ai besoin de savoir si par exemple on n'a pas le temps pour salatu ala nabi. est-ce qu'on considère que la raka est annulée? ah haqiqatan salatu euh, ala nabi bi li nga xamante ne amaan na mooy li gën a dëgër ci loolu mooy du ci farata maanaam. ci jul ci julli du farata waaye borom subhaanahu wa dafa am xegma bu rëy ci xeet bi bu mu def maanaam te loolu moom la borom subhaanahu wa dogal ci wàllu ba tax maanaam mazhab bokk ci mazhab gën a siiw biir na ñaari mazhab yi gën a siiw yiñ gën a topp ci adduna bi mooy mazhabu xanafiye ak mazhabu saafeye la maanaam ñaari mazhab yooyu ñoom ñooy mazhab yi nga xamante ne ñoom lañ gën a topp ci àdduna te euh, ñaari ma te euh, maanaam mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom euh, ñu waral li nga xam ne moom mooy salaatu ala nabi boobu maanaam julli gi ñu war a julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak gëdd gu mag gi nga xamante ne moom lañ ko def naka noonu ñu waral tamit basmala bi maanaam tudd turi maanaam bismillahir rahmanir rahim bi ci biir euh, julli bi euh, loolu nag euh, du tax ba ñu ne loolu moom moom moo war ànd ak ne ngëneel bu màgg la julli ci yenente bi sallallahu alayhi li muy maanaam ngëneel bu réy réy réy li ci biir julli te ñoom bu demee ba ni farata la mooy ne lu lu am doole la ci biir julli maanaam xattaa yeneen masa bi lu am doole lañ ko jox ci biir julli mais nag yéggul ci niveau farata naam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ne Ah, ngir julli ci man maanaam ah, ginnaaw boo leen taaya ba pare na julli ci man loolu dëgg la mais loolu ba tey ah, lu tax ñu jël ko yëkkati ko ci daraja yi nga xamante ne moom mooy daraja yi taaya ngir hadith yi wax ci wàllu taaya dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko maanaam daf ko jox doole boo xamante ne dafay wax sax ne Euh, euh, maanaam ñi ko soloo ci moom dañ naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu ko doon jàngal comme ni mu ñu doon jàngale alquran alors que salaatu ala nabi bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ci biir julli en tout cas jàngale wu wu ko noonu maanaam dafa wax rek ne wala dañ ñu dafa xaar ba ñu laaj ko nu ñuy jullee mu daal nu ñuy jullee ci yow mu daal di wax rek nii ngeen di jullee maanaam nekkul di loo xamante ne moom ci boppam moo jóg ne Euh, boo leen dee julli da ngeen jullee ci man te na ngeen jullee ci man nii déedéet dañ koo laaj ne ko nan la ñuy jullee ci yow te loolu bokk na ci liy tegtale ne du farata parce que su doon farata comme taaya du xaar nit ñi laaj ko nan la ñuy jullee ci yow mu koy doog expliquer comme ni nga xamante ne xaarul ñu ñu ñu ñu alquran bi wala nan lañ koy maanaam fatiha bi nan lañ koy tare xaarul tamit euh, ci wax allahu akbar bi maanaam kàbbari ak yu mel noonu. loolu xaaru ko daf koo jàngale comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci du'a ul istiftah hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu day tegtal ne du'a ul istiftah du farata ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su doon du'a ul istiftah farata la dina ne maanaam dana ko def dana ne dana ne gaa yi boo leen kàbbaree na ngeen jàng bi waaye comme ko waxu ko maanaam mu noppi ci ba ñu laaj ko ko muy doo ko jàngale loolu tamit moom mooy li ñu xiyaasee ci salaatu ala nabi bi ànd ak wuute yi nga xamante ne moom la am wallahu ta'ala a'lam. après j'ai une question c'est parce que j'ai pas compris euh, quand on a donné la limite de l'âge de 10 ans pour l'obligation euh, pour le garçon et la fille euh, parce que par exemple pour, une fille qui a qui a qui a loolu mhm. ah, du tuude du lépp de dix maanaam yenente bi sallallahu alayhi bi mu ne dee leen digal seen gone yi ñuy julli bu ñu amee juróom-ñaari at suñu amee fukki at na ngeen leen ci loolu maanaam moo tax fuqaha maliki rahmatullah jàpp ne xale dafa maanaam spécialement bu xësee ba am at boobu julli day daal nekk lu war ci moom même bu fekkente ne maanaam nekkut koo xamante ne mu mukallaf la maanaam même bu dul mukallaf duñ ko togg dara mais julli moom farata lay doon ci moom lu tax parce que dañoo jàpp ne du ñu dóor nit ci loo xamante ne du farata maanaam euh, ngir ne dóor xeetu euh, punition la xeetu punition la te punition du war du tegu ci kaw koo xamante ne la mu bàyyi du farata maanaam loolu moom moo tax ñoom ñu gisee ko noonu te mais loolu du du du du question que ni gis na règle ak gisul règle wala nekk na ki déedéet maanaam ci li mu aju mooy ki nga xamante ne yegg na ci at yooyu te nekkul ki nga te te nekkul mukallaf maanaam li nga xamante ne moom mooy mandarga mu taklif feeñul ci moom maanaam mooy géntul maanaam al bulugh maanaam mooy mboolem màndarga yi nga xamante ne dana tax ñu mën a wax ne kii kat léegi pubère na maanaam loolu. loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo ci moom moo ci euh, aju loolu moom moo tax ñuy ñuy wax mais sinon euh, du euh, ki ki nga xamante ne dafa am fukki at te te te te nekkul pubère kooku du nekk mukallaf tamit même bu dee bu dee jigéen tamit du nekk mukallaf mais su ko gisee nag par exemple jigéen bu ko gisee bu gisee par exemple mbaaxam ci atum juróom-ñeenteelu at matalam léegi moom mukallaf la maanaam kooku xadis yi wax jooju concerné tu ko mais wax ji ki muy concerné mooy ki nga xamante ne moom dem na ba am fukki at te nekkul te gisul mbaaxam ci jigéen ñi bu dee ci góor gi te gisul mandarga yi wane ne léegi maanaam màgg na te nekk na mukallaf waaw loolu bu fekkente ne yëggul foofu loolu moom mooy li <laughs> kooku la ñuy wax kooku kooku loolu moom mooy tax ñu mu nekk mu nekk kii euh, loolu moom maanaam moom mooy tax euh, bu fekkente ne gisu ko muy góor wala muy jigéen amul benn kii taklif guñ koy teg sauf que fuqaha Maliki rahmatullah dañ cee teg ne ba mu des julli ngir xadis bi ma wax léegi maanaam te mooy xadis bi nga doon dund wallahu ta'ala a'lam euh, donc au niveau des couches sur les enfants parce qu'on a dit que euh, pour les sapés mhm. euh, donc les enfants sont entre les hommes et les femmes mmh. euh, et par rapport Euh, depuis quand il y a un minimum loolu li jaadu bu fekkente ne place yi dafa matul maanaam moom mooy bu ñu tegee sàppe te place yi ah, maanaam sàppe bi feesul bu boobaa xale yi mën nañoo nekk ci sàppe bi nga xam ne mooy sàppe bi mujj bi loolu mooy jaadu loolu mooy li jaarul maanaam bu ñu tegee sàppe yi sàppe yi ah, te nit ña ca nekk maanaam mag ñi occupé nañu sàppe yi waaye sàppe bu mujj bi am na place bu fa def boobaa ñu jël xale yi dugal ko ci sàppe yooyu maanaam moom ñoom ñu nekk ci sàppe boobu loolu moom mooy li nga xam ne mooy li jaarul sinon su fekkee ne matul ñoom rek dañ leen di teg ci ginnaaw ñu nekk ay sàppe léegi nag xale yi dafa am tamit beneen ñaari mbir bu ci nekk mooy dafa xale bi nga xamante ne ràññee na ak xale bi nga xamante ne ràññeewul loolu moom moo tax xale tout le temps daa iman ci a fiqh yi dafa am ñaari eh, aspect yu ñuy bàyyi xel ci xale moo tax mu am moo am as-sabiyyu mumayyiz ak as-sabiyyu ghayru mumayyiz xale bi nga xamante ne dafa xam dafa ràññee ak xale bi nga xamante ne ràññewul loolu du rek ci affaire yu julli kese wala ci leneen maanaam surtout ci yi muy gën di ñëw mooy ci lu demee nekk ci ay acte ci ay seede yi nga xamante ne moom lañ leen di loo ak yu mel noonu Euh, xale bi nga xamante ne ràññewul kooku mënuloo ko maanaam boo ko bàyyee ci ginnaaw day perturber wala mu yàq wala muy def ay ay naka sudut noonu loolu moom moo tax lii gën a yelloo mooy su fekkente ne mëneef na ko cadré teg ko ci kanam ci ci biir euh, maanaam mu taxaw ci sàppe yi waaye na mu ca taxawee maanaam mooy ki ràññewul xale bi ràññewul la ñuy wax euh, boo ko tegee ci sàppe yooyu su ko defee Euh, mu xam ne bon surtout que day fekk place boo xamante ne la nit ñi taxaw lañ taxaw ba nga xamante ne place bu ndaw ndaw boo xam ne mag xaju fa bu boobaa ñu jël xale teg ko fa bu ko defee mu mën a de li nga xamante ne moom maanaam moom mooy sàpp boobu loolu maanaam moom moo tax mais loolu ci côté xikma la la la la ñëwee maanaam ñëwewul rek ci côté euh, ne ne ne ne ndax fii mooy place dëgg-dëgg wala déet ci biir loolu xale amul beneen bi ci def tamit moom mooy ne Euh, place ki fa njëkk kookoo ko moom loolu beneen mbir la bu am maanaam tey même bu fekkente ne kii nekkul mukallaf waaye mu ñëw jiitu ci place bi maanaam duñ ko jógloo comme ni nga xamante ne noonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, doon doxale ak sahaaba yi radiyallahu anhu maanaam nga xam ne léeg-léeg sax am yenn xale yoo xam ne dañuy ñëw surtout ci ay jotaayam euh, toog mais bu fekkente ne ñoom ñoo jiitu ci place yu njëkk yi maanaam kenn du leen yëkkati kenn du leen yëkkati foofu ñu toog foofu la ñuy toog comme ni mu siiwee ci yenn xadiis yi ñu ñu ko ñëpp xam ne wallahu euh, sur euh, on chapitre du vendredi mhm. quand l'imam il euh, en fait je suis pas claire quand l'imam il doit rentrer par rapport à l'appel à la prière mm. la règle non imam bi buy dugg waaw yooyu xam nga jotaguñ koo gis mais imam bi suy dugg euh, ah maanaam xam naa xadis bi ngay def référence mooy bu bu bu malaaka di bind turu gaa yi yegsi ba keroog voilà ba non non buy dugg déedéet du loolu de maanaam li mu ci nam moom mooy bu imam bi dugg si ba toog ci kaw mimbar bi laataal ñuy nodd mm-hmm. maanaam loolu la ci jublu xadis boobu maanaam jubluwu ci rek jëmmi imam bi ñëw na jubluwu ci lool maanaam imam bi ñëw na ba yéeg ci kaw minbar bi toog pour ñu nodd bu ko defee moom mu mën a jóg def xutbaam maanaam loolu lañuy wax à la soie euh, qu'on vend à un mécréant. Parce que j'ai pas compris le... Euh, parce que dans les règles, du on peut déduire qu'on peut vendre de, de l'alcool. loolu lañ doon leeral biñ ci tollee maanaam ci di wax ne euh, xadiis boobu dafa am lënt-lënt bu ci nekk Euh, mais lënt-lënt boobu boo ko bëggee yëkkati il faut nga jël riwaayaat xadis yëpp maanaam ndax ab xadis tamit lool beneen biir la bu ci am comme que fonctionnement wu bi ñuy jàngee saxaax bi boo ko seetloo di nga gis ne wuute na lool ak par exemple bi ñuy jàngee bulughul maram wala yu mel noonu euh, parce que ñu dajalee riwaayaat yi du duñu def euh, taxrij yi comme ni nga xam ne noonu lañ koy defee ci bulughul maram naka noonu euh, du ñu euh, tamit yàgg ci masala yi ak maanaa yi ak yu mel noonu euh, donc loolu léeg-léeg moom mooy tax ba léeg-léeg yenn mbir yi mën na nekk lënt-lënt waaye plus ñuy avancer plus ñuy gis yeneen i riwaayaat plus ñuy gis yeneen i version plus ñuy gis ay njàngat dina am yoo xam ne dañuy gën di leer mais bon. li nga xamante ne fii ci sunu xadis bi précisément maanaam bi nga xamante ne moom ngay junj noonu mooy xadis sayyidina Umar euh, ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon euh, yére yi suwaay euh, mu may ko kenn ci mbokkam bi Hukaym ibn Usman loolu dafa fekk ne maanaam du ne dune ne daf ko ko jaay daf ko ko jox pour moom mu sol ko moo tax mu ne yan def saa saa ne ko joxuma la ko pour nga sol ko waaye dama la ko jox pour nga mën koo jëfandikoo nga mën koo maye nga jaay ko wala nga jox ko si dafa am ci yeneen riwaaya mu ne daf yoo xam ne daf ne da dagg ko ay dagg pour say jigéen wala ci yeneen riwaaya mu ne li tal bi saxan ni sa wala li takk su xan ni sa bu ko defee nga mën koo solal jigéen ñi yooyu ay riwaayaat la yoo xamante ne yu wér la ñu nekk su imam an-Nasa'i yenn yi euh, rahmatullah alayhi euh, al imam euh, ibn Khuzaymah wala indi nañu ay riwaayaat yu mel noonu rahmatullah ala jami' loolu moom moo tax liñ ci moo tax ñu waxoon ne li li li li bi li muy lënt lënte bëgguñu woon indi voilà maanaam am na ay version yii bii am na bi parce que yooyu dinañ leen gis dinañ leen gis kitaabul libaas kitaabul bay ak bu yoo kitaab yooyu dinañ fa gis dinañ fa gis euh, hadith hadith bi loolu boobu dinañ ko gisaat plusieurs fois donc jarul woon toog di di di di yàgg trop ci euh, ci ci wax jooju mais li nga xamante ne moom la ñu war retenir ci hadith boobu mooy ne. lim ko wax bu ñu dajalee riwaayaat yépp mooy na ko jox pour jigéen ñi mën koo sol léegi nag moom ba mu ko mayee jaa jaayu ko ko doog ko may mënu nu ko jaay tamit mais ba mu ko ko jaayee ba mu ko ko mayee daf ko ko may ba pare ne ko dama la ko may ngir nga mën koo jox say jigéen maanaam pas moom mu sol ko maanaam lool moom mooy yiifir mu def na ko may loo xamante ne. Euh, day xaraam ci góor par exemple tey mën ngaa gis ab yéeféer nga may ko masalan ay chaîne ay jaaro jaaro nopp ay lam ak yu mel noonu te lool dafa xaraam ci góor euh, ba mu des benn jaaro boo xamante ne jaaro xaalis lay doon mënta nekk xànjar mënta nekk euh, weñ gu ñuul euh, mënta nekk wurus wala yu mel noonu mais jaaro xaalis lay doon te jaaro xaalis lay doon boo xamante ne warta weesu six grammes juróom benn gramme comme ni mu nekkee ci xadis bu nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah euh, ne yente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax ne moo dagan ci góor mu sol mu takk ko boo jëlee chaîne or wurus wala ay ay jaaro nopp mooy yoo xamante ne takkaay bi maanaam ne serait-ce ci ni nit ñi di xamee maanaam lii jigéen a koy sol nga may ko góor boo xam ne yéefir la loolu mën naa ne ngir ne moom da koy jox soxna wala da koy dox rakkam bu jigéen wala da koy jaay wala mu may ko keneen maanaam loolu lañ la wax ne la mën naa ne li mënta nekk nag mooy loo xamante ne dafa xaraam ci lu nu jooyal maanaam loo xamante ne tey de toute façon mënta dagan ci kenn lu ne ke sàngara bi nga tudd léegi lu ne nekk mbaam xuux ah voilà lu demee nekk tama wala yu mel noonu wala cassette musique loolu tey mënoo ko may kenn parce que koo ko mayit dafa xaram ci moom koo ko jaayit daa xaram ci moom maanaam loolu lañ lañ leer na voilà wallahu ta'ala euh, après celui qui a son commerce, du coup, lui, il a un péché s'il euh, s'il vend pendant, lors de la prière du vendredi et qu'il n'y va pas. Mhm. Et celui qui vient acheter chez lui, est-ce que lui aussi a un mhm. heure boobu ñoom ñaar ñépp am bàkkaar hmm. heure boobu bu ñu xësee ba noddu da nga war a bàyyi njaay mi ak njënd mi euh, ba mu def ñi nga xamante ne ñoom am nañ ngànt wala ñi nga xamante ne julli farat maanaam jumaa ji warul ci ñoom ñooñu la njaay mi jënd bi dafa am mbir ñaari masala yoo xamante ne léeg-léeg nit ñi dañ ciy faral di juum ci bisub àjjuma bu njëkk bi moom mooy euh, di wax fekk imaam bi mu ngi xutba euh, mës naa ci dégg sax benn ustaas wala ñaari ustaas ci ab rajo ñu ci waxtaan kenn ki ñu laaj ko ko ba ko kenn ki ne kenn ki ne moom fàttali maanaam jàppatul daal ndax mën naa ne maanaam masalan imam bi xutba day jàng alxuraan wala imam bi xutba euh, yu mel noonu maanaam ngay tudd yàlla ak yu mel noonu di ci kar mais lépp mu nekk loo xamante ne doo wax ci kaw maanaam yow wala damaam ci suuf rek ngay ne ngay wax euh, ba ne kenn ki ba mu ne loolu mën naa ne ka ca daa da ko xaw a baram am keneen beneen auditeur bu ñëw fekk ñoom guddi gi lañ daan la ñuy faral ne guddi àjjuma jëm àjjuma maanaam kenn benn auditeur bu mu ñëwee wax maanaam ne ko loolu manta ne loolu baaxul parce que imam bi buy xutba dañoo war a noppi dañoo war a lii loolu yëpp dëgg la waaye euh, li ci yéeme mooy beneen ustaas bu nekkaloon ci biir rajo bi maanaam ci rajo bi beneen ustaas boobu maanaam daa désolidariser wu mais carrément ah waaw ba naan man daal looloo tax may bëgg sax bi di jëraat téere yi ndax xam nga téere yi boo ci gëjee day indi nangam nangam te xamul ne moom ci jëmmi boppam li muy wax ak li audit maam li kii wax moom mooy mooy wér maanaam ne loolu mën naa ne ndax nit ki su fekkente ne imaam bi day xutba li mu ko tere mooy mu wax mais su fekkente ne noppi na perturbé wul li imaam bi di def perturbé wul discours u imaam bi waxut ak kenn mais day liir téereem wala day jàng alquraanam wala yu mel noonu loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy li ñuy tere bokkul ci li nga xamante ne moom mooy yàq euh, xutba bi la boo xamante ne nit ñi euh, dañ ciy faral di di di di di di di juum maanaam dañoo jàppee ni lépp a yem fekk lépp yemul euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom la mooy bi aju ci bii nii masala bi lanata la par exemple Par exemple, les filles qui mooy njaay mi non beneen bi mooy njaay mi maanaam dañoo jàpp ne njaay mi ci ñu ko tere mooy ci nga xamante ne maanaam ñëpp lañ ko tere ci lu nu joyal et que dëkk bi yëpp dañoo war a arrêté di liggéey ñëpp dañoo war a arrêté di yaxal ko maanaam njaay ak jënd alors que mbir mi de wut noonu ñi ko tere. mooy ñi nga xamante ne jaay maanaam julli ji jumaa dafa war ci ñoom maanaam comme par exemple ci tukki jamono jooju mu jënd mu jaay loolu du lu ñu ko tere masalan tey buñ toogoon julli jumaa jot ma yor sama téléphone euh, dugg ci maanaam am ku may jaayanteel ak jëndanteel Ndakaaru wala euh, États-Unis wala Chine ainsi de suite loolu day xaram parce que heure boobu dama war a bàyyi lépp dem ci jumaa ji loolu day xaram mais ki nga xamante ne jigéen ji nga xamante ne julli googu waru ko moom loolu xaraamul ci moom mën naa ko koo délégué moom mu def ko maanaam wala ki tukki loolu moom mën na ko def wala ki feebar nga xam ne mën ta dem jutu te moom bind ci clavier rek loolu mën na ko kooku du xaraam ci moom loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne lu mat a bàyyi xel la wallahu ta'ala a'lam euh, yii nii boo euh, demee ci tafsir imam al-Qurtubi rahimahullah ci surtout fi muy waxee ci aay boobu di fekk maanaam leeral loolu wallahu ta'ala a'lam euh, waaw mooy bu xëse ba nodd euh, déedéet voilà déedéet déedéet buñ xësee ba nodd la parce que alquran dafa ne yaa ayyuhal ladina amanu iza nudiya lis salat bu ñu noddee ngir julli pas nodd bu nekk mais nodd bi nga xamante ne dañ ne buñ ko defee ngir mën a dem julli ji la ci ajjuma mooy xutba maanaam fi nga xamante ne bu ñu ko defee imam bi day xutba moo tax nga gis Seydina Usman radiyallahu anhu jaay nekkoon ci marché bi ci loolu ba bi mu déggee nodd bi ci la arrêté dem jàpp ji dem kii maanaam loolu la wallahu ta'ala a'lam. Musalsal. musalsalul qul ma ala wasfin ata misla ama wallahi am baril fata aw qad had eh, eh, aw misla qad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama mus musalsal mooy comme l'imam al-Bayquni wax rahimahullah al musalsal mooy ma ne mooy loo xamante ne dafa ñëw ci benn façon loolu mooy xadiisul musalsal Euh, moo tax musalsalaat yi bëri boo fàttali ko bi ñuy doog a tàmbali saxeex bi am na xadis bu ñu jàngoon bu tudd al musalsal bil awwaliya maanaam mooy ne képp ku koy jàng euh, day topp buñ toppee musalsal gi tasalsul maanaam jëmmi mbir mi mooy tasalsul mooy série de récurrence boobu di am tey toppante ci diggante mhm, ki ko solo maanaam ku nekk bu solowee ba ba fi mu jeexee maanaam moom mooy comme par exemple ku nekk ne man de bi ñuy jàng xadis bi may dem di jàng xadis ci seen diw de xadis bii la mu njëkk jàngal xadis bi laa njëkk déggee ci moom sëriñ ba sëriñ boobu nga tudd daal ne manit de maanaam nga ne manit de ba maanaam comme yow ni nga ñëwee doon jàng nii nga dégg ko man ba may dégg xadis ci sëñ diw xadis bii laa njëkk dégg sëñ boobu tamit ne moom it de boobu la njëkk dégg mooy loolu mooy benn melo la ndikki mais nag dafa may façon moo tax mu joxe maanaam moom mooy comme dafa am façon comme par exemple xadis boo xamante ne musalsal la mooy comme par exemple euh, ci wax kese la yem mooy xadis boo xamante ne dafa dafa aju ci ay wax comme tey par exemple bu ñu xoolee euh, xaalu mooy xadisul musalsal bil awwali wala xadisul musalsal bil mahabba comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne sayyidna Muaz radiyallahu anhu ya Muaz inni uhibbuka yow Muaz man de dama laa bëgg kon nag mu daan koy digal fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika maanaam loolu mais hadith bi bi muy tàmbali saa su nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax Seydina Maaz Seydina Maaz radiyallahu anhu ko taalibe bi bi tamit wax ko maanaam kenn ku ci nekk buy jàngal moroomam xadiis bi ci chaîne bi dafay wax exactement même mot bi avant muy tàmbali xadiis bi beneen mbir bi moom mooy loolu moom mooy comme buy wax comme par exemple euh, imam al-Bayhaqi fii ah, waa maanaam euh, baatu wallaahi la la jëfandikoo maanaam wallaahi al-azim maanaam comme hadith yi nga xam te ne képp kuy solo hadith bi rek day waat ci yàlla ne lii dégg na ko ci sëriñam sëriñ ba waat ci yàlla ne dégg na ko noonu maanaam tasalsul gi demee noonu euh, loolu wala boog mu ne wala boog mu ne haddathanihi qaa'ima par exemple euh, hadith bi bi ndeysaan sëñ diw ba ma koy jàngal dafa taxaw daan ne. dégg naa ci seen diw maanaam ba nga xamante ne loolu moom mooy maanaam bu njëkk bi mooy ci wax beneen bi bii nii ñu nekk nii moom mooy geste bi par exemple xadis boo xamante ne dafa ne bi ma sëriñ bi maanaam ku koy jàngale ku nekk day jóg taxaw daal nii ma taxawee nii sama sëriñ bi ma jàngal xadis bi bi mu koy jàng dafa taxaw wax kooku tamit jóg daal maanaam daal ne sëriñ boobu tamit nee na ka ko ko jàngal dafa jógoon taxaw wax ba mbir mi yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy loolu mooy beneen lool beneen façon la moom mooy ci geste bi mu am beneen mi nga xamante loolu am na yeneen yu mel noonu moom mooy euh, mooy ci euh, euh, xadis yoo xamante ne maanaam dañu am tasalsulaat yu bari comme musaabaka bi maanaam ñu roofaloonte loxo ak yu mel noonu yooyu mooy ak ak yu mel noonu yooyu xadis yu mel noonu yëpp dafa am am na xadis nga xam ne ak xa maam dañuy nuyoonte maam nga xam ne ku koy jàngal da koy nuyoo wala yu mel noonu euh, mu am li nga xam ne moom mooy melo bi ci boppam maanaam exemple mooy ne par exemple xadis boo xamante ne ci melo la mooy baada an haddathani tabassama par exemple loolu melo la maanaam mooy ba mu ma ko nettalee par daa ree am na tamit xadis boo xamante ne bi sama sëñ bi mooy nettal xadis bi dafa doon jooy. maanaam moom it mu jooy daan ne mu sama sëriñ bi mu ne moom tamit sëriñam bi mu ne sa xaalis jooy wala boog da doon ree wala bi mu nettalee ba pare dafa reeta dafa muñ noonu musalsal bi affaire bi demee noonu ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ñuy musalsal wala léeg-léeg nag loolu ay exemple la mais sinon am na yeneen yoo xamante ne comme par exemple hadith bi nga xamante ne naan mësuma làmb comme li Seydina Anas wax radiyallahu anhu mais loxo bu gën a nooy loxo yeneen sallallahu alayhi wasallam maanaam taalibe bi musuma làmb loxo bu gën a nooy loxo naa Anas radiyallahu anhu kenn ku ci nekk wax loolu ci sëriñ bi la ko jàngal ba ne ba ba yegg ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy musalsal mooy récurrence boobu. am na tamit yeneen façon comme par exemple musalsal bi yawmul iid mooy loo xamante ne dafay nekk tasalsul mais dafay jagoo ci événement mooy comme par exemple jouru iid nga xamante ne jouru iid ah, la nit ki di taxaw wax daal ne dégg naa ci bi may nettali mbir mi jour eid la woon xadis bi bi ma koy nettali jour eid la woon nee na nangam ak nangam maanaam nee na sëriñam bi mu koy nettali xadis bi jour eid la woon maanaam loolu tamit mooy musalsalul yawmil eid maanaam ak yu mel noonu maanaam ay façon la lépp loo xamante ne xeetu récurrence daf ci am mu nekk benn série bu mbir mi di topp et que ta taalibe bi koy topp noonu ba ci Eh, maanaam ñoom ñu koy toppalante loolu moom mooy tasalsul léegi nag mu def mu yi yi nga xamante ne ñoo ci jokkaloo ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqatan bëriwul yu yu raara raara raar la parce que lu tax parce que dafa jafe ngay topp ay génération boo xamante ne kenn ku ci nekk day mën a taxaw wax ne bi may dégg xadis bi nii la mbir mi defee woon et que circonstance boobu bariwul génération yi ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu dafa raar léegi mu def njariñal xadiisul musalsal xadiisul ah, musalsal njariñ gi ci bokk na ci njariñ yi ci nekk moom mooy la fait que day wane ni ni ñu mokkalee xadiis bi parce que bu fekkee nit ki dafa mokkal xadiis bi ba mokkalaale melo bi maanaam ba mokkalaale circonstances yi liy wër autour de biñ koy jàng biñ koy dégg maanaam loolu mooy wane ne mokkal na ko nag par exemple tey boo yaa ngi fàttali ko bi ngay wax nangam te boobu nga ko doon wax da nga taxawoon yoroon bant bi ah soloon mbaxana bu xonk ak caaya maanaam yooyu noonu soo ko waxee wax nangam maanaam mooy ne mokkal naa circonstance bu fekkee ne nag comme hadith la. nit ki day di mokkal ba mokkalaale circonstance mooy mokkal nañ ko dëgg-dëgg loolu mooy njariñ bu njëkk bi moo tax du dëggraayam foofu lay feeñee ñaareelu njariñ bi ci nekk mooy day euh, day tax nit ki di def royukaay yu njëkk ñi surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo tegu ci yoonu sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci anam goo xamante ne comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa doxalee nii dafa waxee nii comme ne yenn bi sallallahu alayhi wasallam dafa tëddoon waaye bi muy wax dafa du toog saxaaba bi tëdd di nettali ne yeneen bi da bi muy nettali dafa tëddoon ah waaye bi mu yegsee fii dafa jug toog daal ne nangam kooku taalibam def la même chose ainsi de suite maanaam mooy maanaam di di maanaam mbir mi day day day day teg day topp day topp li nga xamante ne moom mooy euh, mbir mi day topp ba ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi te loolu noonu Euh, xaqiqatan moom mooy euh, li nga xamante ne moom moo nekk ci njariñ gu mag gi nekk ci euh, xadis ci boppam maanaam ak njàng moo xamante ne dafa am càllale gu gu jokk ba ci yenn yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que njariñ boobu li fi mu nekkee mooy barke xam-xam bi lay indi maanaam day indi barke bu rëy ci xam-xam parce que barke xam-xam bi dañuy wax ne asaani bi mooy càllale yooyu noonu maanaam comme ni ngi gis imam Bukhari ne ah haddathana li kooku haddathana kooku haddathana maanaam nga gis ni wax ji dafa traversé génération yi dem ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu dañul ci xeet bi comme niñ ko gisee bi ñu tàmbali euh, euh, bi ñu tàmbali euh, njàngu saxee bi lu tax loolu njariñ googu li ci nekk moom mooy mooy kaharaba bi maanaam mooy courant bi nga xam ne ci Euh, ci la xam-xam bi di toxoowi maanaam càllale yooyu ñoom ñooy courant bi nga xam ne ci la xam-xam bi di toxoowi mais barke xam-xam bi ak leeru xam-xam bi ci lay toxoowi et que loolu day tax nit ki gis ne moom en fait moo nekk ci buu bi benn bi mais de fil en aiguille ci maillon yi mbir mi di dem maanaam ba ci cat ga yenente bi nekk sallallahu et que mën na teg turam fenn mbir mi di topp di topp di topp ba yegg ci yeneen bi sallallahu te du amul dog-dog te du amul dog-dog lool loolu mooy dayo teranga te loolu loolu day tax nit ki mën ni xam ne moom euh, ci lii mu nekk lii la lii muy jàng lii la xam-xam baa ngi nii lu wér la ngir ne mën naa ne man maa dégg diw wax kooku dégg noonu ne diw wax kooku dégg ne diw wax ba ni maanaam làmmiñ yi ak nopp yi di jokkaloo ba yegg si ci làmmiñu yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam loolu loolu loolu amul lu ko gën a rëy ci xeetu teranga moo tax xadiisul musalsal tamit comme que dafa ci am particularité bi ñu wax léegi nii loolu moom moo tax borom foofu yi jox ko gëdd bi ñu ko jox wallahu ta'ala question, c'était dans, le, dans les conditions euh, pour les personnes pour qui c'est obligatoire d'aller euh, à la prière du vendredi. Mmh. On a vu sept, euh, sept conditions, sept critères. Euh, mais ma question c'est, dans ces critères, euh, il y a le fait d'être musulman. En fait, euh, non, non, non, non, ñun dañu gis ñett hmm. mooy yi nga xamante ne dañoo war ba pare day tax mbir mi wér ak ah, voilà ak cinq yoo xamante ne day tax mbir mi war ak quatre yuy tax mbir mi wér mhm. donc du set non non non charte yo oui dans les chats on a dit que la santé le fait d'être homme de pas être voyageur euh, loolu moom day tax rek mu wér non day tax mu war day tax mu war. donc il y a cinq. bon non non non non non non non du du du en fait hermaphrodite bi li tax ñu tudd ko pour wax ne il faut mu nekk góor. Ah, et après libre. Euh, mu bañ a nekk voyageur waaw ba pare mu mucc ci yenn euh, waaw loolu loolu ci biir mucc gi la bokk ah, mais dans waaw loolu la la doon wax ne bi ñuy tàmbali wax jooju boo ko bàyyee xel bu fekkee yaa ngi koy fàttaliku dañu waxoon ne mboolem liy waral de manière générale julli di war ci nit condition yu julli yi mooy jëmmi condition yi nga xamante ne mooy tax julli ajjuma am condition yi tax julli rek de manière générale di am mooy jëmmi condition yi tax julli ajju ajjuma di am sauf que dafa am yeneen yu ci yokk yooyu ci yokk nag moom moo jara préciser nii moo tax ñu préciser xam nga tey par exemple le fait que nit ki nekk góor taxul julli war ak moo la mu wér mais le fait que mu nekk góor day tax julli ajjuma war ko maanaam loolu la maanaam tey fi toolu toll masalan exemple le fait nga nekk jigéen moom tax na julli ak àjjuma wàcc la mais le fait nga nekk jigéen du tax julli wàcc la par exemple mënoon nga laaj même question ci ne lu tax conditions yi boole muñ ci jigéen ji bañ a gis mbaaxam par exemple mm-hmm. comprendre voilà maanaam condition yi général yi nga xam ne ñoo aju ci julli loolu dafay dellu si ba tey ci euh, ci julli juma waaye nag dafa am yii la ci yokk voilà loolu moom moo tax ñu waxoon loolu wallahu euh, après la question c'était la différence entre les deux euh, discours en Parce qu'on a dit que pour les Malikites, Chafites et Hanbalites, mhm. eux pour leur khutba, ils ont dit qu'il fallait deux, discours. waaw la ci. ouais c'est une charte. voilà euh, c'est quoi la différence entre deux discours ou c'est juste deux discours. Euh? voilà et que entre entrecoupé dañ ko war a xaajale ak ñaar sauf que deux dis deux ñaari xutba yi fokk mu am ci ñoom. alors que Hanafi rahmatullah ñoom dañ jàpp ne benn xutba rek moom mooy condition par exemple Shafi'i rahmatullah am dañ cee boole ne fokk mu am aaya fokk xutba bi am euh, salaatu kii euh, sant yàlla alhamdulillah am salaatu ala nabi am aaya alquran lu mu bon bon benn xutba bu ne maanaam xutba bu ne ci ñaari xutba yi fokk mu am lool pour xutba bi mën par exemple Shafi'i ñoom dañ ci yokk loolu ñeneen ñi ci des nag aaya ak alxuraan rek lañ ci saartal mhm. fokk mu am benn lu mu bon bon par exemple Maliki rahmatullah dañ cee sartal ne fokk mu nekk ci làkk arab mhm. maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne après ay teqantal la yu ñëw ci biir mais ñun liñ bëggoon a mettre en te loolu yeneen yi ci des dinañ ko gis incha allah ci biir parce que dinañ ko gis ci saxiix bi ci ci xadis ci bu suñu kitab bi incha allah mais que ñun liñ bëggoon mettre en avant rek maanaam mooy préciser ni jëmmi xutba ci jëmmi boppam rek charte la pour julli àjjuma et que ki nga xamante ne moom mooy xutba moo war a jiite tamit loolu tamit beneen charte voilà kii def xutba bi mooy tamit ki war a jiite su fekkente ne amul ngànt loolu tamit beneen précision la su fekkente ne amul ngànt mooy tey par exemple ah non non mais loolu yëpp dañ koy dugal ci baatu xutba maanaam yii yëpp ay précision la yoo xam te ne comme dinañ ko gis moo tax ma jàppoon ne jarul woon ñu di ko wax foofu mm-hmm. mais que après bu ñu yegsee ci yi wax xutba dinañ leeralaale yooyu yëpp maanaam mbir mi tamit noonu lay demee maanaam xadis bu nekk du ñu ñëw taxaw ci euh, wax ci li aju ci mbiole mbir yi nga xam ne ñoom ñoo aj ci bundu déedéet dañuy xool xadis bu nekk li nga xam ne moom moo ci askan maanaam ñu disparcer mm-hmm. masala yi ci biir xadis yi parce que tout simplement xadis bi Euh, dafa concerner wala buntu bii dafa concerner masala boobu maanaam bu doon ne dañuy taxaw ci benn bu ci nekk wax ci noonu noonu leeral ko noonu yëpp yëpp yëpp yëpp en même temps après c'est vrai que dina faciliter le reste mais problème bi moom mooy est-ce que dinañ retenir lépp en même temps balaa ñuy jàll ci xadiis yi maanaam loolu la maanaam li gën moom mooy bunt bu nekk xadiis yi mu concerné mbir ya ko concerné ñu wax ci loolu foofu ce qui veut dire que ni ndànk-ndànk ngay retenir mbir yi masala yi nga koy man di jàpp ndànk-ndànk te it loolu sax moo jaadu itam mais sinon pour dellu yeggale wax ji ci xutba bi ki nga xamante ne maanaam ki kii xutba dafa war a nekk koo xamante ne maanaam ki nga xamante ne mooy xutba moom mooy jiite su fekkee maanaam te su fekkente ne amul gànt wala boog su fekkente ne am na ngant ngant gi dafa war a nekk loo xamante ne daa nar a lool masalan tey bu fekkente ne dafa soxla rek dem ci wana bi dellu si waat loolu du ngant gu tax ñu ñu ñu ñu naan na keneen jiite mais tey su fekkente ne dafa jékki-jékki masalan wala mu per wala mu am mbir moo xamante ne da koo gaaral loo xamante ne mënta ñàkk maanaam mu génn jàkka ji ak yu mel noonu ah yooyu yëpp. maanaam bu boobaa ci la ñuy teg keneen mu jiite wallahu ta'ala a'lam waaw alhamdulillah waaw moom tudd nañ ko sànq sax mooy ci bu ñu xësee ba nodd te ñuy tere ku ku jaay ak jënd foofu ci ñi nga xam ne farata la ci ñoom ñu dem jumaa mm-hmm. masala bi ñuy wax annahi yaqtadi al-fasad mm-hmm. dama jàpp dama xamatul ñam ñoo ci wax ne affaire boo ko defee cert xaraam na mais day yàqu ak na waaye xanaa wala foofu xanaa fee la ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim ci masala boobu masala usul yi bu solo la an nahy hal an nahy yaqtadi al fasad am la voilà maanaam hanafiya yi ñoom ñoo jàpp ñoo jàpp ne day yàqu mais carrément maanaam lu ñu xës ba tere nga dugal ko ci mbir mi day yàq carrément loolu moom moo tax boo fàttali ko ci masala njàpp wala julli ak yu mel noonu yëpp suma ma gisoon nañ ko ne par exemple xanaa bi lay rahmatullah pour ñoom su ma jëlee sàccee ndox ma jàpp ko maam dafa bokk ci charte pour njàpp wér mooy ndox mi lew ndox mi lew ma maanaam tey su ma jàppoo ndox moo xam ne dafa xaraam maanaam maanaam dama ko sàcc par exemple wala dama forcer nit nangu ko ci moom wala damaa nax nit jël ko ci moom walla dama ko ger nangoo amay ko ci moom wala yu mel noonu yooyu yëpp maanaam sama njàpp bi mu ko jàppoo njàpp li du que charte bi moom mooy ndox bi dagat parce que lu tax parce que tere gi ñu la tere woon nga def yii yëpp moo tax ba nga ko defee mbir mi dafa yàqu comprendre julli tamit noonu lañ ko jàppee pour ne rek ne rek que ñu yam ci yi nga xamante ne fii lañ tolloo tey ñoom pour ñoom jàpp nañ ne sama yére bi su fekkente ne na ma ko amee dagarut damaa nax nit wala ma tuur ko lëndëm wala ma euh, ger ko wala boog ma am riba bu ma def ak moom wala euh, ma euh, nax ko daal ba am lii yére bi bu ma ko solee su ma jullee sama julli du baax su ma jull nekkee ci suuf soo xamante ne suuf suñu Euh, su ma suma su ma nangu la maanaam ngir ne dama ëpp doole nit ba dem ci yoon ñu jox ma suuf soosu suuf soosu bu ma fa jullee charte la ci bu ma waree julli ma génn suuf soosu maanaam <laughs> parce que an nax yu yaqtadil fasad tere dafay waral ak yàqute voilà parce que maanaam ñoom noonu lañ ko tere am maa xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koo dañ ne tere gi rek moo xaram waaye jëmmi jëf jën dara problème nekku ci Shafi'i ak Maliki rahmatullah ñoom ñoo indi tekkantal ci mbir mi parce que ñoom dañ ne mbir mi pour mu mën ne dëgg la mais mbir mi dafay aju ci lan la est dafa nekk loo xamante ne maanaam mulazim la ci mbir mi wala mujaawir la ci maanaam mulazim mooy lu takkoo mbir mi la ba nga xamante ne ñu leen a teqale wala boog mujaawir la maanaam mooy euh, dafa dëkkaale ak moom par exemple tey euh, euh, liñ ma wax bu ci jàpp masalan jàpp mooy naa am ndox bu laab tey laabalaate dagan bi ak ñàkk gi dagan dafa mbir mi mais nekkul lu takkoo ak mbir mi maanaam mooy ndox mi na laab tey laabalaate looloo la maintenant bu fekkente ne damaa jàppoo ndox moo xam ne dama ko sàcc am naa bàkkaar ci sàcc ko ak jëfandikoo gi waaye sama jëmmi njàppale moom baax na comprendre euh, mais par contre fi nga xamante ne moom lay nekke mu laazim lu takkoo ak mbir mi mooy tey par exemple moo war a génnee euh, maanaam ma war a euh, jël alal du xaram par exemple boo xamante ne dama ko amee daf xaram ma bëgg koo saraxe masala parce que saraxe gi dafa takku maanaam euh, euh, ngir mi dafa dafa xaraam ci man ma ma ma war a def loolu maanaam ma ma ma ma saraxe ci alal doo xamante ne dafa dafa dafa xaraam ci jëmmi boppam mi ngi mel ne tey bu ñu ma teree ma jëfandikoo euh, sobe sobe boobu ma jël ko bëgg ci jàpp loolu dafa takkoo ak mbir mi moo tax du liñ ma tere loolu dafa takkoo ak maanaam ak jëmmi jaamu yàlla gi moo tax njàpp loolu du wér parce que lu tax parce que sobe bi laa jël ma jàppoo ko njàpp gi du wér comprendre alal nga xamante ne parce que alal maanaam gi alal gi rek mooy ponk gi ak yéene gi yooyu comme que alal gi rek kay ponk gi te alal gi ci jëmmi boppam dafa xaraam moo tax saraxe gi du wér alal ko njàpp euh, daganuk ah, njàpp gi du du ponk gi lii lii ponk gi moom mooy laabum ndox mi maanaam ñoom ñooñ foofu lañu wuti ci niñ déggee mbir mi voilà tey par exemple euh, euh, su ma yoroon euh, benn boobu ab téeméer boo xamante ne nit ki da sàcc ñëw may ma ko te te te man ànduma ci loolu wala yóbbuma ko mu may ma ko maanaam li xaraam ci mbir mi du jëmmi cinq euros bi kii wala cinq cent francs bi du jëmmi téeméer bi moo xaram du sobe moom ci jëmmi boppam mais na mu def ba am ko moom moo xaram su ma ko mayee man man mën naa ko jël ma jëfandikoo waat ko maanaam en Euh, ñoom message message bi yooyu foofu lañ xaw foofu la ñu wutee daal maanaam mi ndax dafa takkoo mbir mi wala dafa nekk loo xam ne takkoowul ci ci yooyu ci la ñuy wutee wallahu ta'ala a'lam mais ça veut que chez les hanafites hmm. et, et hanbalites hmm. par exemple euh, on embobine quelqu'un euh, la prière par hmm. exemple que la prière elle est pas bonne